kon ñu ñëw ci saar bi nga xamante ne mooy suuratu Saad waa am na loo xam ne dañu ko fàtte woon mooy suuratu Saad dañ koy woowe tamit suuratu Daawud alayhi salaatu wassalaam voilà loolu <laughs> loolu dama ko fàtte woon complètement mooy dama ko fàtte woon mooy ne saar bi comme ni ñu doon def yeneen yi comme bi ñu génn suuratu Zumar ak suuratul Ghuraf dañ ko doon tudd tout le saa bu ñuy commencer noonu tamit lañ waroon def fii waaye nag mooy loolu la gën a borom bi moo <laughs> moo ko doxale woon noonu kon dañ ñu koo fàttelu woon dañ ñu koo comme la yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxoon fexe suñuy wax ñu koy kale ci waxu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam mu ne dañ ma koo fàtteloo waaw kon nag looy dañ ñoo fàtteloo woon loolu le waaye saar bi kon bu ngeen déggee ci alquran ñu naan suuratu daawud alayhi salaatu wassalaam sayyiduna wa mawlaana mooy ne kon mooy saar bi mooy suuratu saad kon saar bi makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima la wàcc te gis nañ li mu wàcc kon nag yomb na kon kon suñu boroom di tàmbale mu ne bismillahi rrahmani allah di boroom di tabaaraka wa taala arrahmaani mi fees dell ak yërmande arrahimi te yaatu lay tàmbale mu ne soo saad saad kon lan waxoon nañ fi du gisoon nañu nuun ak qaaf ak xaamiim yooyu du gisoon nañ leen walla la ñu waxoon foofu nag na ca suuratu qaaf moom la ñuy wax fii rek mooy baat yi nii nga xam ne mooy fawaatixul nga xam ne moom lay ubbee sa yenn saar yi ay alif laam ra alif laam miim ak yooyu rek kaaf haa yaa ayn saad yooyu noonu mbir la yoo xamante ne borom bi tabaaraka wa taala li sayyidina siddiqu abu bakr radiyallahu anhu doon wax ne lii borom bi moo ciy wax ak ñi nga xamante ne ñooy soppee bi ak ñi nga xam ne mooy ñi mu jegeel ci boppam mooy nag affaire bi mooy waxoon naa la ne leer nit manu la toog ne lii borom bi kese ko xam déedéet mooy borom bi moo ko ay ñoo xamante ne nii mooy ne nag daa loo xam ne borom bi daf leen koo jagleel ndax lan dara mayu leen ko nag lu dul topp sunnaay yonent sallallahu alayhi wa sallam ci biir ak ci biti topp ko ci lépp. nekk ñoo xamante ni boo leen di gis ñu yonent bi alayhi salaam wax naan buñ leen gisee rek dañ leen di fàttaliku dañ leen di fàttaloo dañ leen di fàttaliku yàlla boo leen di gis di fàttaliku yàlla ku leen gis. mooy ne ay nit ñoo xamante ni boo newoon ci caaxaan yow gën di ne il suffit nga gis leen dañuy indiwaat ñoo xam ne noonu la ñu mel jeex nga xam ne boo leen gisee dañ fàttali yàlla te ku fàttali yàlla da fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu nga xamante ne dañoo jee ñoonu lañ mel nga xamante ne yonent bi alayhi salaam lañu mooy ne boo leen gisee daanaka dangay ngay xaw lu ñu def nga xam ne li ci sunna lañ ko te comme li al imam Sufyan ibn Sa'id ak Thawri rahmatullah alayhi ma doon wax naan boo manee yow bul yëngal sa bopp sax boo yëngalee sa bopp ñu ne la lan moo tax nga yëngal sa bopp nga ne parce que sunna bii yonent la sa saa bés sàngam comme ni ma toogee comme mu mel nii ma yëngal sama bopp da ci yëngaloon sa bopp mu ne boo manee lool sax na nga ko def mooy boo manee bul yëngal sa bopp lu dul ci sunna sax na nga ko def ku mel noonu nag nit ku incarné woon ba man ko nekk koo xamante ne day topp yonent bi saa ci biir ak ci biti suñu borom mooy xool lu ko soob ci wàllu li nga xamante te loolu lépp nag mu def ko en tant que nekk jaam kese bu mu ci yaakaar dara bu mu ci nekk di sopp dara mooy ne man daal lenn la ab jaam laa boo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala moo ma fi indi te ba may indi danee man binduma jinne nit ñi lu dul ngir ñu jaamu kon man ma wane ne jaam kese laa li may def borom di am na yuñ ci dig bu ma ko joxee alhamdulillah waaye du loolu ajjanaa tax may def de parce que damay def di jaamu borom bi moo ma di ajjana nag alhamdulilah laay wax bu ma fa dugalee mais man daal sama sama li ma gis mooy na yàlla kontaan bu kontaanee baax na même ak lu ma cee mën a xañ après grawul man na kontaan kese loolu mooy objectifu nekk jaam jaam jaam jaam nga xam ne amoo salaire amoon dara léegi nag bu dee sa sang moom moo gis ne ah naa la defal lii buuñaa la boo xam ne jëlal waaye nag tarafatal yi ci li nga xam ne moom nga ko waroon a jaamu ñooñu ñu mel noonu nag ba mel noonu suñu boroom tànn leen moo leen di xamal lu leen neex bokk na ci yenn xam-xam yi muy jox ñenn ñi ci ñoom surtout ñu gën a kawe mooy xam-xam yii nii mooy ne ba xaraf yi commencé kii bi saar yi lan la ak lan la ciy wax loolu. mooy liñ la waxoon rek mooy ne li gën a maanu boo xamul neel man de xaw ma voilà borom bi moo xam waaw loo xam-xam ci yàlla boroom bee xam waaye nag bul ne kenn ci nit ñi xamu ko parce que bu boobaa la yonent ma lay saa saa waxoon kaw kaw ba laqad hajjarta wasi'a ne ko nag yow nag kaw kaw bi nag parce que kaw kaw bi dafa ñëw tuur ndox ci jàkka ji ba pare gaay yi bëggoon ko sa pam ci pam te saxaaba yi gis ko muy tuur ndox radiyallahu anhu ci jàkka ji ñu tëb nar koo pam ci pam te nar koo saax saaxee yonent ma lay saa saa ne da'uhu la tudri tuhrimu la taqta'u alayhi bawla bàyyi leen ko comme ne ci saxiix yi même hadith sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu bàyyi leen ko sayyidina Abu Hurayra rek nettali la xaw a mel na mu ne bàyyi leen ko bu leen dog li nga xam ne mooy tuur ndoxam waaw bu leen ko euh, euh, bu leen ko daggal lu ndax man na ko juralee lor la léegi nag bi mu paree nag affaire boobu nag mu gis ne fii daal yonent ma ne saa saam kese fa moo ko xaw a nooy ci ketoom ci côté léegi nag mu tàllal ay loxoom yërëm ma irham ni yërëm ma man ak Muhammad mi ah alayhi salaam boo yërëmee na ba pare bu fi yërëmati kenn yàlla ah moom kese doy na ah yor yor alayhi salaam dégg ko mu ne ko ah mu ne ko déedéet yow kaw kaw bi eh yow laqad xajjarata waasi'a yaa ngi tënk yërmande yàlla ngeen dafa yaatu wa inna rahmati wasi'at wa rahmati wasi'at kulla shay sama yërmande gi dafa daj lépp nga bëgg koo tënk ci man ak yow kese déedéet yow itam yow yaa ngi tënk loo xam ne lu yaatu la kooku nag mooy loolu la kii wax loolu it loolu lañ lay wax mooy ne neel xamuma boroom bee xam waaye bul ne kenn xamu ko ndax boroom bi mooy xam le ku ko neex lu ko soob neel daal man daal ma te mooy mbir mi borom bi ñam ko xamal wallahu maandu sinon am na ñoo xam ne xam nañu bien sûr sa lii nii ay saat ay qaaf kaaf ha ya ayn saad alif lam mim ra alif lam mim yooyu xam nañ lan lay teg ñaa ah. xam nañ tamit lan la ci borom bi jublu ak ay junju la yoo xamante ne nii ay xam-xam la yoo xamante ne nii yu nekk ci alquran ñépp di ko gis mooy ne waaye est-ce que ñépp a ci accéder mooy ñépp a ci accès déedéet loolu nag bu loolu moo tax alquran façon xam-xam yépp dafa ne ci biir waaye nag ku nekk li ñu wolof yi di wax la nga yor sa sa gafaka noonu ngay duggee marché wala yàlla nag borom bi nga xam ne mooy joxe lu ko neex yàlla ñu jox li ko soob moom insha allahu taala moom yàlla nañu xool li nga xam ne moo ko soob ci ñun nam ko ci ñun mu jox ñu loolu daal ñu nekk ci loolu wallahu taala alam kon nag amin kon sood wal qur'aani di dikr suñu boroom ne maa ngi waat ci alqur'aan jii nga xam ne di dikr al mawlaana ibn Abbaas mooy boroom mu ne mooy di sharaf mooy alquran yi nga xam ne mooy teraanga borom teraanga nga xam ne képp ku ci jàpp yaay bi am teraanga te ci ngay amee teraanga mooy jullit ñi mënuñoo am teraanga ci ay laïcité ah ak tamit ci yeneen non loolu moom bee boo ñu xam ko mooy gis nga teraanga mu ngi ci alquran gii mu ngi ci sunna gii boo koy wax nag gaa yi jàpp ne kii il est archaïque li muy wax teguwul fenn dafa wërëdi waaye gaa yooyu di jàpp loolu ñoom ñoo kan na su ñoom ñoo wërëdi ah parce que alquran suñu boroom lan lay waxe ne di zikri ci la seen mooy fii seen sharaf moo tax mu ne leen ci la seen sharaf nekk di zikri ah Mawlana Ibn Abbas ne mooy mooy borom sharaf borom teraanga te ku am teraanga moo tax Mawlana Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu loolu la waxoon keroog bi ubbee Jérusalem mooy bi ñu ubbee al-Quds ge nga xam ne léegi gis nga ni ñu ko ñàkkee yahuud ya yor ko di ci def lu leen neex. ga àddina bi toog jullit ñi nekk ay milliards réew mu moo xam ne matuñ sax huit millions neuf millions ay topp gaa yi mais di rëq ndigg ñoo xamante ne nii ñépp toog ñenn ñi sax mooy li ñu la waxoon sànk rek comme que taqale nañ ñu dañuy foog ne ñun les concernés wuñu waaye ña fa nekk sax ñenn ñu bari ña fa nekk di ko xeex xeexuñu ko ngir yàlla de déedéet dañuy xeex ngir établir après bu ñu defee ñu def fi un pays démocratique la les droits humains yooyu nga foog ne yàlla dina dimbali nit ab jullit ci loolu mukk du la dimbali day seetaan seen noon yi di leen faagaagal fil xudu wal asal ci guddeeg bëccëg ngeen ne fi di ñaan comme la yonent saa saa waxoon ngeen di ñaan boroom bi kenn la ci dul nangu wàcc leen kaamil yu leen neex dara la ci boroom bi dul nangu te loolu yonent ma lay saa saa moo ko wax ah, ne moo wax ne di ngeen digle lu baax tey tere lu bon wala léegi rek boroom bi teg leen mbugal moo xamante ne nii mooy ak te ak ak teewax tàng boo xam ne dangeen ngeen di ngeen woon ak ñi gën ci yéen ñi ngeen jàpp ne ñoo gën ñuy ñaan borom bi du leen nangul dara. wallahi yonent ma lay saar saa ma ko wax wallahi ci xadiis sayna Xudayfa radiyallahu taala anhu kon nag mooy affaire bi mooy di zikri wal qur'aan yi boroom daa ngi wax alqur'aan bi nga xamante ni nii di zikri mooy boroom mooy teraanga gi ci la ne waaye di zikri mooy bi nga xamante ne mooy boroom ak tudd yàlla fii la tudd yàlla gi gën a mag gi gën a matale gi gën a màgg mooy alquran waaye tamit ci ngeen di fàttale ko li nga xam ne moo fi xewoon ñi leen jiitu woon ak tamit ñi nga xam ne ñooy ñëw ak yéen lépp la alquran di nettali di leen fàttali loolu lépp ngir ngeen dellu ci kat ci ki def loolu di borom bi tabaaraka wa taala mooy boroom tudd yàlla gi fàttaliku yàlla gu mag gi daal li am ba des mooy léegi alxuraan lan la suñu borom waat noonu mooy waat ne waa Quraysh lan mooy tontu wa la waat bi waa Qur'aan maa ngi waat alxuraan bi nga xam ne li likri mooy borom tudd gu rëy gi borom teraanga nga xam ne ci la seen tudd ak ñépp nekk ak li nga xam ne moo tudd yàlla gu yu mag yi ci fii la nekk ci alxuraan mooy lan lay waat mooy ne waa Quraysh ñu naan ajaalal alihata ñoom waxuñu li ñu wax demewul noonu waat naa ci alxuraan bi ngi nii këne ñoom li ñu wax demewul noonu këne lan moo tax yàlla yi war a bari yàlla yi benn ñu naan lool waru la nekk mooy ñoom li ñu wax wute na ak li am bal li am ba des mooy alladhina kafaru bal li am ba des mooy gis nga yéeféer yi fi ñëwoon fii ci waa Makka fii ñëwoon ci Abu Taalib di wax ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekkuñu de lu dul fii izzatin dañoo nekk daal ci réy réylu ngir topp li nga xam ne moom laa wàcc ci sama jaam bi di yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa shiqaqin ak